ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim a innakum la ta'tuuna ar-rijaala wa taqta'uuna as-sabiila wa ta'tuuna fii naadiikumul munkar famaa kaana jawaaba qawmihi illaa an qaalu i'tinaa bi'adaabillahi in kunta mina as-saadiqiin suñu boroom di wax ci laayam ñaar fukk ak juróom-ñeent fii la ñu yemoon jeexaluñu ko woon sax moom bi nga xam ne ci la doon wax ci nettalib Seydina Luut bi nga xam ne ci lay wax ay ñoñam yéen daal yéen a fi indi njoom bu goo xamante ne kenn jiituwu leen ci ci kaw suuf de a innakum ndax yéen la na rijaala mooy loolu mooy laajut wane vraiment lu ñaaw li ngeen di def la nekkul ne da da leen di laaj ndax da koy def déedéet mooy daleen di wax ngir laaj boo xam ne ngir walla la taw tawbiix la mooy li ngeen di dafa ñaaw rek waaye yéen nan ngeen ma ne la ta tuuna rijaala di dikkee góor ñi ci wàllu ngir bu ngeen amee plaisir am mooy mooy bànneexu sëy wa taqta'una la ba pare ngeen nekk ay agresseur nekk fi ñi leen romb daal ngeen leen di nangu di seen alal yooyu bu leen neexee waaye ma ba pare yem ngeen ci lool wata tuuna ngeen di dikk beneen njombuteef gu bon fii naadikum ci seen grand place yi al munkar lu ñaaw gi te loolu gisoon nañ ko ci hadiisu sayyidatuna ummu haani bint abi taalib radiyallahu anha wa ardaaha gisoon nañ liñ doon def di xaaj nit ñi ay xeer waa ba bu buñ leen xoolee nag di reetaan waaye li boroom xam-xam ni wax ne dañ doon def góor jigéen sax ci yoon wi ak ci seen grand place yi ñuy gisante noonu suñu boroom ne gis nga ba mu leen laajee laaj bii nga xam ne laajub ñaawlu lu ñuy def mu ne fa famaa kaana nekkul woon jawaaba qawmihi tontub ñi nga xam ne ñooy ay ñoñam ñoo ñële moom seydinaa Luut alayhi salaatu wassalaam illaa dul an xaalu ñu ne ittinaa waaye yow ma ne hee dañ lay wax laa dangaa foog ne ñoo dañ laa ragal yow ittinaa indil ñu bi adabillaahi ci bugalum yàlla mi ñuy tëkkoon a ñëw kunta min as-saadiqiina ndem ndekk nga ci ñi nga xamante ne nii way dëggu lañu mooy gis nga ñii kenn gëm leen a ñàkk xel mook waa Quraysh tamit def nañ lu mel nii dinañ ko gis ci suuratul anfaal bi nga xam ne liñ naa allahumma in kaana haadaa huwa al-haqqu min indik fa amtir alaynaa hijaaratan min as mooy li waa Quraysh doon wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan allahumma heew suñu borom ñëw bay ñaan borom bi neewoo ñu ne allahumma heew suñu borom in kaana haadaa gis nga sayyidina Muhammad la kaana hada gis nga alquraanam gii lislaamam gii mu ñuy woo bu dee dëgg la waaye ma ne fa amtir alayna ma min as-sama ñu ngi ñaan borom bi nga xàññu nga sànni daal di ñuy sànni ay xeer wayow tawal suñu kaw xeer wala min as mu jóge ci al ci asamaan si mooy ñooy kenn gënu leen a ñàkk xel ñii loolu lañ wax mooy ne borom bi bu nee ne gaa yi eh, eh, eh, ne ne ko indil ñu suñu mbugal meew say naa lut mbugalum yàlla mi ngay wax ndee wax nga dëgg mais lan moo bu nee kii li wax dëgg la de ki yàllaa ko yónni borom bi ñu ngi lay ñaan nga gindi ñu xanaa loo kay moo doon am xel mooy moom li muy wax wute na ak li am wala iyaazu billah mais dañu ne waaw baax na comme que lépp lu jóge ci yàlla moom lu baax la te bu nee nga moo la yónni ñun gëmuñu ne moo la yónni de waaye nag bàyyil ñu ñaan borom bi borom bi bu nee ne kii yaa ko yónni kon yàlla na ñu gindi waaw loolu génnul woon loolu mooy am xel waaye ñu ne borom bi ma ne indil ñu suñu bu dee ne lii ngay wax dëgg la ma ne indil ñu borom mbugalum borom mi xaala mu ne leen rabbi yee yow sama borom soo yoon Seydina Lut daal di jublu ci boromam mu ne rabbi yee yow sama borom yow mi ma moom unsur nii yàlla nag ma dimbali alal qawmil mufsidiina ci nit ñi nga xam ne ci yàq ci kaw yàq ci kaw suuf moo tax mooy yàq gën a gaaw mooy ngóor jigéen ci kaw suuf moom mooy yàq gën a gaaw moo tax mu ne daal di may muccal daal di may dimbali ci kaw nit ñi nga xamante ne ay yàqkat lan mu ne wala maa jaat léegi nag borom bi nangu ñaanam borom bi nag dañu wax ñaan nga ba mu ko nangoo nan la def mu ne walla maa jaat ba nga xam ne ci la dikkal rusul naa suñu ndaw ya muy malaaka ya ma yónni woon alayhi salaa alayhimu salaatu wassalaam Ibrahima ñëw ci ki nga xamante ne nii mooy waxoon nañu Seydina Ibrahim Seydina jarbaatam la kon mooy fa mu nekkoon dëkk ba Seydina Ibrahim noonu ba mu gàddaayee ak moom fi mu ne soreewu ñeen sori yu noonu le léegi nag Seydina Ibrahim mooy nag yu malaaka ya suñu boroom yónni ngir ñu dem alaki waa kër Seydina Luut da leen a joxaale woon beneen mission da leen a yónni waa woon leneen mooy nañ jaar ci Seydina Ibrahim ba pare jox ko nouvelle bu neex jox ko fa xabaar bu neex door a jàll nag lijjanti ji waa kër Seydina Luut loolu wax nii mu ne wala maa jaar ba lañu dikkal rusul malaaka yoo yële ma yebaloon alayhimu salaatu wassalaam ibrahima dikkal alxaliilu alayhi salaatu wassalaam bil bushra ci mbégte mooy ndax soxnaam sa dafa yàggoon saara dafa yàggoon amul woon doom alayhi euh, radiyallahu anha suñu boroom nag daal koy bëggal ne ko léegi nag demal malaaka yi jaar ca moom ngeen bëggal ko ne soxnaam soosu dina am doom muy seydina isxaaq dina jur Seydina Ishaq te Seydina Ishaq après dina am sët bu ñu naan Yaqub ak ñoo ñëlee léegi nag loolu la indi woon mbégte googu mooy ne dina am doom muy doom joo jëlee moom la indi woon kon ba mu dikkalee bil bushra ñoom malaaka yële indi xabaar bu neex ba xaalu ñu ne bañ ko ko waxee ba pare te loolu gisoon nañ ko ci saar yi nga xam ne jotoon nañ ko gis ba nga xamante ne nii mooy ca Zaariyaat ak yooyu gisoon nañ loolu le ba nga xam ne ci la mooy leeraloon na foofale nan la ñëwee woon ba wamra'atuhu qaa'ima mooy fekk soxnaam sa taxaw fa dahikat fa basharnaahaa ñu daal di koy bëggal bi Isxaaq loolu yëpp gisoon nañ ko tamit gisoon nañ ko tamit ci suuratu Zaariyaat ci yeneen i aaya suñu boroom ne nag bi ñu waxee loolu Seydina Ibrahim ba pare alayhi salaam qaalu ñoom malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam ne ko innaa yuhliku dañu de aji dem euh, mu alak lañu dañoo ñëw ngir alak yi ahla ahli hadhihi al qarya mooy waa dëkk bee nee gis nga dëkk bee nee muy dëkk bii nii moom lañ ñëw ngir alak leen de inna ahlaha dëgg dëgg gis nga ñoñam ña fa nekk kaanu nekkoon nañu ci seen suuf lañ fa nekk yépp zaalimiina ay tooñkat lañu woon ay bokkaalekat lañu woon ay ñaawkat ay defkatu ñaaw téef lañu léegi nag ñun borom bee ñu yónni ngir ñu ñëw alak leen qaala seydinaa ibrahim alayhi salaam tontu malaaka ya alayhimu salaatu wa ne leen mais inna fiihaa luuta ne leen ah yéen dëkk boo dëkk bii ngeen bëgg dem alak yi xanaa yóbbu ngeen ne luut mi nga xam ne yonent la comme man mu nga fa nan ngeen mën a demee di alak koo xam ne dëkk boo xam ne ab yonentaa nga fa alayhi salaatu wassalaam qaalu malaaka ne ko nahnu hey yow yaay xalil nahnu ñun ñii de a'lamu ñoo gën a xam bi man fii xam nañu bu baax ña fa ne gis nga luut moomu na nga tudd lanu najjiyannahu wat naa ne dinañu ko musal dinañu ko muccal wa ahlahu ak ay ñoñam nee nañ ay bi mu siru mufassiruna yi rahmatullah dañ ne ay doomam yu jigéen yi ñoom kesee ko gëmoon wa ahlahu ak ay ñoñam ñoom dinañ leen muccal de illam raatahu gis nga njabootam famiyom dinaa leen muccal ba mu des jabaram ja jabaram ji moom moom ñun malaaka yi duñ ko bàyyi mu rëcc de kaanat dina bokk te dina nekk minal xaabiriina ci ñi nga xamante ne nii bokk na ci ñi nga xamante ne nii ñoom la ñuy bàyyi ca mbugal ma ñoom la ñuy mbugal tay de wala ma an jaat rusuluna luta bi nga xam ne nag malaaka yi jóge nañ kër seydinaa ibrahimul xalil alayhi salatu wasalaam dikkal seydinaa luut alayhi salatu wasalaam mu ne loolu lay wax nii mu ne bi nga xamante ne nii dikkal na rusuluna suñu ndaw ya luutan seydinaa luut alayhi salaatu wassalaam sii abihim wa daaqa bihim daraa mooy mbir mi daal di koy teg njàq nag mooy bi mu gisee malaaka yi ñëw ñoom bi ñuy door a ñëw moom xamul na woon ni ñii ay malaaka lañu mooy xàmmee waguñ leen ndax waxagu leen woon ni mu demee comme ni nga xam ne noon na ko borom bi li leerale ci saar yi nekk ci kaw moo tax mu ne bi mu leen gisee ñu nekk ay ay góor lañu yor ñoom ñépp mbir moomu nag gaayam yii de bés bu ñu yëgee te xamal na xam na ne soxnaam si jabaram ji fii bu leen di gis di dem di ëmmate ji di woo waa dëkk ba ne sama sama boroom kër am na ay gan yu góor ñëw leen ngeen def mbiri góor jigéen loolu nag moo tax moom bi mu leen gisee ñu ñëw mu xam ne ah ñii de ay ganam lañ tara leen a war a teral é tey rek loolu nag moo moo ko jàqloo moom la naan si abihim mu jàq ji ñëw gi ñu ñëw fii ndax xam na ne cëy bu ko gaa yi yégee wa daqa bihim zara mu nekk ci xat-xat lool ci li nga xamante ne nii cëy ñii bu leen ay ay ñoñam ñiy yégee ba ñëw fi lool dina ko nekk gàcc gu rëy te tamit dina nekk lu méttee métte ci moom wa malaaka yi seetlu ne seydinaa Luut alayhi salaatu wassalaam mu ngi ci njàqare googu nag ñu dalal xelam ñu ne ko laa taxaf bul ragal de wala tahzan te bul am benn njàqare ci li nga xam ne mooy xew de bul am benn njàqare innaa ñun ñii mun a juuka dañ lay muccal de wa ahlak ak say ñoñ mooy ñaari doomam yi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi ñoo gëm ñu ne ñoom dinañ leen muccal illam raataka sa famille yépp dinañ leen muccal illam raataka bam des nag sa sa sa jabar ji sa soxna soosu kaanat sa jabar minal ghabirina ci ñi nga xamante ne ñooy des ci mbugal mi inna ñun ñii malaaka yi munziluna ñun de dañoo nekk aji wàcce lañ ala ahli hadhihi al qarya ci waa kër waa dëkk bii nii di sa dëkk bii yow yow yow lu ak rijsan mbugal mina boo xam ne ci asamaan si lañ ko jëlal moom la ñuy moom lañ leen di bàcc tey moom la ñuy wàcc seen kaw de bi ma kaanu ci sababu li nga xam ne nekkoon nañ ko laata ñu fiy ñëw yafsuquna doon ko kaccoore ci bokkaale ci li nga xamante ne nii mooy seen góor jigéen géeg yu bon yi ñu ne woon ci dëkk bi de mu ne suñu boroom ne walaqad tarakna minha bàyyi nañ fa aayatan ca dëkk boo bële mooy bañ ñëwee malaaka yi ban bëggoon lañ def dañoo daal di wëlbati suuf si seen kaw ba pare daal di taw ci seen kaw ay xeer loolu mooy rijsan mooy mbugal góogale suñu borom ne walaqad te dëgg-dëgg tarakna bàyyi woon nañ minha mooy ca dëkk ba am na ay ay ay ay ay ay ay jaar jaar mooy yenn yuñ fa bàyyi ay trace aayatan mu nekk loo xam ne mandarga boo xamante ne pour ñeneen